billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin gu imaami almuttaqiin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu salaam ci suñu jataay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag waaye di xajjatul tamaami wala xajjatul kamaali wa tamaam ñu ngi woon dul xulayfa ci waadil aqiiq nekk dul xulayfa fi nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi bi mu génnee Medina fa la wàcc daldi fay fanaan ci suba ga mu julli fa julli fajar ba tisbaar jotee mu julli fa julli tisbaar ñaari rakka ginnaaw gi mu laaj budunam ñu indil ko fa asharaha wa qalladaha mu daldi def li nga xam ne moomal al ishaar ak at taqlid comme ni ñu ko gisawoon ci jataay yi weesu walillahi alhamdu wal minna ginnaaw gi mu daldi war daldi ihlaal daldi wax li mu yéene wax ko ca kaw fii nag lañu yemoon muy ci wàllu ishaar bi ak taqlid bi ci jotaay bi weesu gisoon nañu tamit kene kene qad xamida allah wa sabbaxahu wa kabbara kene moom alayhi salaatu wassalaam laata muy ihlaal daal dinay sant buur yàlla subhaanahu wa ta'ala waaye daldi koy sàbbaal daldi koy takbiir daal di koy màggal ci alhamdulillah wa subhaanallah wallahu akbar laata muy ihlaal ci kaw waruwaayam bi mustaqbilal qibla mu ngi féetewoon nag qibla bi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko mawlaana ibn umara radiyallahu taala anhu waxe tamit ci xadis boo xam ne mu ngi saxiixayn mu ne moom imaam mawlaana ibn umar loolu doon def ba pare mu ne moo tax raawi bi di naafi' mawla ibn umar radiyallahu anhu mu ne kaana ibn umar radiyallahu anhuma idaa sallaa bilghadaati bidil hulayfati amara biraaxilatihi faruxilat summa rakiba fa idaa stawat bihi istaqbala alqiblata qaa'iman summa yulabbii xattaa yablugha almahrama summa yumsik xatta ida jaa ba ni bi jeexe après nag mu ne bam ci pare mu ne wa zaama anna rasuulallah alayhi wa sallama fa'ala dhalik kon mawlaana naafi mu jële ci mawlaana ibn umar radiyallahu anhuma muy nettali jëfam mu ne kaana ibn umar mu ne mawlaana ibn de pour wan la ne bi ak takbiir bi ak tasbiix bi loolu noonu yonent bi alayhi salaatu salaam bu ko doon def da doon ci kaw war waayam comme niñ la ko waxe woon ne bu dee oto nga yor wala lu man di doon boo jullee ñaari ràkk yooyu nga xam ne moom la julli foog naa taxawuñ ci woon ci ñaari ràkk yooyu mais dinañ ci ñëwaat insha allah boo ko jullee ba pare fekk lu jiitu lool sangu woon nga ba parfum ba sol sa yérey armal boo paree bu dee dangaa yor ay hëdd yu yoo xam ne danga ko war a yóbbu Makka nga ishaar leen bu ak taqlid leen boo paree nag nga di war sa waruwaay après boo duggee moo xam oto la moo xam ay car la moo xam ay bus la moo xam jet privé la boo ci duggee nag ci ngay commencer nag di tasbiix di def li nga xam ne mooy alhamdulillah wa subhaanallah wallahu akbar ci sa kaw géléem wala ci sa kaw waruwaay nga daldi jublu penku bi mooy mu jublu ci xibla bi voilà ndax nee na Mawlaana Ibnu Umar noonu la doon def waaw mu ne kaana Ibnu Umar moom Seydina Naafi' mu ne moom Seydina Abdullah Ibnu Umar nekkoon na bu ma soona jullee tisbaar mooy alxadaa mooy salaatul xadaati bi Dul Xulayfa ca Dul Xulayfa fekk muy dem Makka di aji da doon laaj digle bi raxilatihi fa ruxilat waruwaayam da doon digle taalibi ñu waajalal ko waruwaayam summa ginnaaw gi ba mu war fa ida stawat bihi bu toogee ba caw waral toog ci waruwaay wi istaqbalal qiblata day jàlli jublu li nga xam ne mooy qibla bi qaa'iman fekk giléem gi taxaw na coow mu jàkkaarloo xibla bi mu mu féete xibla bi summa ginnaaw bi yu labbi mu daal di def li nga xam ne mooy labbayka yi lahumma labbayka yi ba wax lim ci tegu mu ne wazaama te imaam ibnu Umar de radiyallahu anhuma nee na anna rasulallahi kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam faala def ne lii moo tax mu koy te benn yoon la aji kon xam nañ ne kon loolu mooy dangay jublu jublu la léegi julli boobu nga xam ne gisoon nañ ñun pare woon nañ ci côté julli bi mais dañ cee taxawul tuuti bala ñuy àggale léegi eh, masala bi ñu waxoon te moom lañ jeexale woon ne moo dinañ ci ñëw eh, mooy julli bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi muy armal julli bi mu julli ñaari ràkka yooyu farata la woon waaw comme li Seydina Anas wax ne salla dhuhra xatta asbaxa hmm, fa salla ginnaaw gi mu daal di yéeg war ba ni nga xam ne lay lay coow coowoorale ci albayda après ahal la te tamit mooy julli tisbaar la muy az-zuhr fekk muy julli farata mais comme que du doon wàcc wàññi ñaari ràkk lu ko fa julli loolu nag eh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim duñ ci yaatal ci côté bi parce que gisoon nañ ko ci wàllu aj gi zaadul xujjaaj mooy que julli boobu noonu bu dee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom julli farata la woon boroom mooy liñ naan ñaari ràkkaay armal loolu yonent bi sallallahu alayhi dafa julli tisbaar ba pare ñaari ràkka doora armal léegi nag moo tax boroom xam-xam yi di wax ne waa ki nga xam ne nag mooy mooy questionnement masala mooy ginnaaw bu ñu xamee ne kon képp koo xam ne ba ngay agsi sa miiqaat yow miiqaat yi wax nañ ne dinañ ci ñëw moom lañ bëgg mujjee ginnaaw bu ñu gisee masala yu mag yi ñu war a gis te bu boobaa nii lañ ko bëgg a question bi lan moo tax yonent sa sallallahu alayhi wasallam mu ilaale fii mooy li nga xam ne moom la yéene fii la ko waxee ci kaw ah ak loolu ba pare talbiya yi commencé lan moo tax mu commencé fii te commencé wul ci jàkkaat ja jàkkaay Medina ja wala commencé wul kër ndax parce que dafa am ay délimitation ay mawaqit yoo xam ne moom la teg moom sallallahu alayhi wa sallam ne ku nekk selon fa nga jógee doo dépassé foofu lu dul defoo ihlal comme moom ni mu ko defee bu boobaa nag dinañ tudd xadiisu Mawlana Ibn Abbas bi bi nga xam ne mooy wax na yonent mi alayhi salaatu salaam waqata li ñoom diw fii ñoom diw fii ñoom diw fii ñoom diw faa mais loolu ñëwaguñ ci mooy laaj kon képp koo xam ne bi ngay ñëw sa miiqaat waa yalamlam waa zaatu irq waa qarnul manazil waa fa ak waa ñii di waa dal xulayfa ah képp koo xam ne yow bi ngay agsi sa miqaat dafa fekk nga tombeek julli doo xam ne comme tisbaar wala tàkkusaan nga xam ne ñaari ràkk ngay julli mooy yow boo jullee ñaari ràkk ca saase après boo boo paree te ngay ihlaal te ngay commencer loolu amul problème parce que lu mel loolu la yeneen saa soo am def que ça soit tisbaar ak tàkkusaan léegi nag mu des mais bu ma fi ñëwee heure boo xamante ne nii nag man damaa julli ba pare est-ce que kooku dañuy sopp par exemple ñu ne ko kam jullil ñaari rakka muy ñaari rakka yooyu ginnaaw bi nga door a armal loolu boroom xam-xam yi en général ci seen majorité dañ ne loolu dañ koo sunnaal mooy même bu waaye dafa ñëw fekk mu julli ba pare mu agsi sopp nañ mu julli ñaari rakka doora bi mu sangoo set ba pare loolu nag wax nañ la nu fa saaw bi ki nga xam ne dafa gis ay réglam wala ki nga xam ne nu fa saaw bi nga xam ne dafa dafa jur doom wala ki nga xamante ne nii en tout cas am na lu tax ñu ne ko woon waroo woon a euh, yow sangu teggal nañ la ko mooy ndax jaamu yàlla yi ci aadi doo ko def loolu da kooku da koy def comme li nga xam ne loolu ndax sayyidatu Asma te comme loolu lay waxe ci kanam loolu lay waxe sayyidatu aïshata bint siddiq radiallahu anhuma sauf ko mooy kon day def ki ki bi wala xaayit bi day def li kiy aj di def yépp sauf que du wër kaaba gi loolu dinañ ci ñëw léegi kon mooy ñoom dañu naan euh, boroom xam-xam yi te ne sopp nañ nit ki mu julli ñaari ràkk même bu dee du ñaari ay farata ginnaaw bi nga xam ne ci la sangu set parfum wu def loolu lépp laaj la xeeñ neex sol yérey armaalam na julli ñaari ràkk bala moo commencé dugg ci ihlaal bi ak talbiya bi ndax jëfu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñenn ñi nag dañ ne non loolu noonu amul ñaari ràkka yoo xam ne ku ngir ihram la amul parce que lii dafa fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu julli tisbaar ba pare te tisbaar comme que da ko doon wàññi mbir mi ñaari ràkk la woon waaw comme ni nga xam ne démb bi mu fi ak see tàkkusaan ñaari ràkk lu julli fii ci Zul Hulayfa timis mu julli mu julli ñetti rakka gée mu julli ñaari rakka fajar mu julli ñaar isbaar mu julli ñaar wàññi ko loolu rek la léegi ba mu jullee ba pare loolu farata la woon ci la ihlal mais amul ñaari rakka yoo xam ne dañ naan ñaari rakkaay armal la mais insha allah léegi nga xam ne daal euh, euh, amaana moo gën a lëng mooy nit ki même bu dee fekk na mu fekk julli woon na ba pare ah mën naa julli rek ñaari rakk yooyu bu ko defee iqtidaa am bi rasulillah nga xam ne julli na ñaari ràkk avant mu koy def même bu dee ne dëgg la julli boobu dafa nekkoon farata jullit farata waaye comme que dafa jiital ñaari ràkk laata muy armal même boo ñëwee fekkoo muy waxtu woo xam ne waxtu tisbaar la wala tàkkusaan wala yooyu man ngaa julli ñaari ràkka li nga xamante ne nii mooy ba ngay armal ginnaaw loolu mu des beneen masala bu rëy bu rëy mooy ana léegi pare nañ ci julli ji ci gàttal ci masjidu zul zal xulayfa kon tisbaar la fa julli te yonent saa salaam bu doon naafila bokk na ci li nga xam ne mooy sunnaam mooy laayu sabbixu baynahuma mooy doon loon def naafile yi farata yi la doon def di boole julli yi di leen boole di leen wàññi wàññi boole te doonul moo tax fii gis nga xam nga am na lu ñu naan rawaatibu euh, rawaatibu zuhri mooy rawaatib yi rawaatib yi nga xam ne ñeenti ràkk avant zuhru ay ñeenti ràkk après zuhru yooyu yëpp defu ko li mu def mooy ñaari ràkk lu julli mooy comme li Mawlaana Ibn Umar wax ne doonul woon sa bal diggante bu julli woon julli yooyu loolu nag li mu ci jublu mooy toonu loon toog naan subhaanallah déedéet mooy doonu loon julli julli naafila moo tax kon fii bi nga xam ne ci la def loolu léegi ihlaal bi laaj bi mooy mais ana ban lieu fan fan exactement la yonent bi sallallahu alayhi commencé def ihlaal ihlaal nañ la mooy sa kàddu ca kaw ci li nga xam ne moom nga yéene ngir ak comme nga ne labbayka allahumma hajjatan wa umra labbayka allahumma hajja loolu mooy ihlaal léegi mooy ana yonent bi nag sallallahu alayhi wa fan la ko defe fan la ko defe loolu euh, euh, bon mënoon nañ ko résumer nii wax ne lii la après ñu jàll mais euh, pour souci wu comme que moom lañ mas a tàmbale bañ tàmbalee ba léegi walillahi alhamdu wal minna mooy wax yi dañu koy teg ci ay dalil ay xadiis yu leer yoo xam ne ñoo naan lii lii la ñii ne lii la lan mooy seen lay ñu ne leen ñu ne sañuy xadiis yi yow itam yow mi wax lu contraire lan mooy say lay nga ne seeni xadiis yi bu ñu paree nag ñu xool ci yooyu noonu ana insha allahu taala lan moo ci gën lëng lan moo ci gën dëgër loolu moo tax début bi naa la ko résumer benn affaire nga jàpp ko nga xam ne dalil yi ñëw lii yëpp di wax nga xam ne wax ji lii la dafa am dafa am ñetti wax ci fan ana fan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ihlaal dafa am ñu ne ci jàkka ji la waaw mooy Zal Xulayfa bi mu jullee ñaari rakkaan yooyu tisbaar foofu la ihlaale foofu la waxe labbayka allahumma hajjatan wa umra comme ni ko aji dikk ji ñëw waxoon aataani aatin min rabbi fa qaala salli fi an salli fi hadha alwaadi almubaarak wa qul hajjatun fi umra aw wa qul hajjatan fi umra mooy ki ko aji dikk yi nga xam ne moo bàyyeekoon ci boroomam ñëwoon wax ko lool hein ci guddi ci guddi gi ne ko sa boroom nee na salli nga julli fii hadha al waadi al mubaarak ci xuru barkeel wii di xuru aqiiq waqulta na nga wax xajjatan aj fii umra mooy labbayka allahumma xajjatan wa umra léegi loolu noonu fan la ko waxe ñaari ñaari laaj la nag yu bokkul fan la ko waxe am na laaj ak lan la lan la yéene est yow lii nii nga wax nii yow yow yow yow eh, lii nga fi wax nii est ce que loolu la wax waaw loolu dinañ ci ñëw ñun nag première bi la ñuy lijjanti mooy fan ana fan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ihlaale loolu laa la wax dafa am ñetti wax benn wax bi la ni ci jàkk ji la ba mu jullee ba pare juste ci jàkk ji am ñu ne déet ci bunt jàkk ji mooy ba mu ba mu pare ñu mu laaj war waayam ñu jox ko ko mu yékki ba toog ah jàpp marlo xibla bi après ci la ihlaale am ñu ne déedéet albayda dafa julli ba pare war war waayam avance ba ci albayda albayda waxoon nañ la ci jotaay bii weesu ne na mooy benn bërëb la ci kaw ñaari màndarga yi wane ne fii la zul xulayfa yem wala fii mooy zul xulayfa ngir képp koo xam ne da nga jóge ci xur wi Hmm? ku jóge ci xuru biir parce que xur la ci biir Zal fa di di di di yéeg ngir génn ko ca kaw foofu am na fa wax moom lañu naan sharafal bayda ci kaw fi nga xam ne dafa dafa kawe ci al bayda mooy bërëb foofu foofu lañu naan bayda te ñaari màndarga yay wane ne fii nii kat fa la dul fii mooy Dul Xulayfa wala fii ngay génne léegi nag foofu noonu am ñu ne ñëw na ba foofu foofu la ihlaale kon ñetti wax yooyoo ci am ci jàkke ji ci buntu jàkke ji ak ci sharafal bayda mooy ci al bayda boo avancé bay génn xur wi boo yéegee ba ci kaw bay génn foofu la fa la ihlaale léegi nag wax yii nii ana lan mooy dalil yi d'abord boo indee dalil yi ba pare ana ban moo ci gën a dëgër dañ naan la lii euh, insha allah <clears throat> ni ñuy def dañuy jël li al imaam al hafiz ibn kathir rahmatullah alayhi parce que euh, bi ñuy commencé li jëm ci wàllu yi waxoon nañ la ñi nga xam ne vraiment aju yonent bi alayhi salaam ci boroom xam-xam yi dañ cee étalé wu vraiment dañ ci dañ koo jox vraiment mooy boroom xam-xam yëpp ko mais dafa am ñoo xam ne dañ cee gën a ràññeeku waaw waxoon nañ la al imaam ibnul mundir rahmatullah alayhi waxoon nañ la tamit ku mel ni al imaam ibn kathir bi même wax nañ la ku mel ni al imaam ibnul qayyim ci azad moom itam pareil boo demee borom subulul huda war rashad wax nañ la pareil moom itam ainsi de suite ainsi de suite léegi nag euh, même al imaamul hafiz ibn hajar bon ci fathul baari leeral na fa affaire yooyu euh, mais euh, bon al imaam al hafiz ibn kathir gis naa ne moom ni mu ko indi dafa rafet lool waaw ci al bidaaya wan nihaaya ci moo tax ñun ñu préféré ne nañ jël moom ni mu ko traité même bu dee amaana du ñu topp baat par baat li mu wax yëpp parce que dafa xaw a gudd li mu wax ak dalil yeeg yooyu amaana duñ topp baat ak baat waaye dinañ indi l'essentiel ak fan lay jeex ak lan moo ci gën a dëgër insha allah euh, insha allah mooy bunt bi mu def baabu baabu bunt bayaanil mawdi alladi ahalla minhu alayhi salaatu wassalaam waxtilaafi naaqiliina li daalik wa tarjiixil xaq fi daalik waaw mu ne baabu buntu bayaani leeral al mawdi alladi ahalla minhu buntu lii di leeral bërëb ba nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la defee ihlaal fa la waxeel labbayka allahumma wax la mu yéene mu ne waxtilaafi naaqiliin ak wuteeg ñi nga xam ne ñoo ko toxal ci ñoom bu naan naaqiliin fii nag saxaaba yi la ci jublu mooy saxaaba ya ko fekkee ci ñoom ñoom ci seen bopp ña ko ci nettali dañuy gis seen nettali en tout cas à première première apparence day wane ne lii dañoo wuute mais incha allah après dañ la wan ne wuute da koy amu ci incha allahu taala mu ne wa tarjiixil xaq ak li nga xam ne nootal li nga xam ne mooy dëgg fii daalika ci loola le ci ana dëgg lan ana lan la yonent bi alayhi salaam ana fan la defe li nga xamante ne nii mooy ihlaal joo jëlee kon al imaam al imaam al xaafiz ibn Kasiir hmm, téeram am solo al bidaaya wa nihaaya hmm, waaw mu ne léegi nag mu ngi wax mu ngi wax mu ne moom al imaam al xaafiz ibn Kasiir Imaaduddin euh, mu ne léegi waxoon nañ la dañuy suti yenn yi hmm? dañuy suti yenn yi mu ne xoolal wa qaala al Buxaari yu am na nag lu mu ci kaw mais loolu noonu gisoon nañ ko te concerné wuñu fii à vrai dire mooy man nañ même bu dee concerné nañu d'une part mais wàññiwul dara mu ne waqaala al mu ne waqaala wax na al Buxaari yu al imaamul Buxaari yi rahmatullahi alayhi baabul ihlaali inda masjidi dil xulayfa mooy ci kitaabul xajji al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ah, dafa wax dafa def ci kitaabul xajji baabu mooy vingtième bi. baabu bunt hmm? bil ihlaali inda masjidi dil xulayfa mooy buntu al ihlaal baabu al ihlaal waaw baabu buntu al ihlaal mooy def ihlaal waxoon nañ la mooy yëkkati sa kàddu ca kaw wax li nga yéene hmm? inda fa masjidi dil xulayfa ca moskee ca jàkkaay dil xulayfa foofu la nag mu daal li fay indi <coughs> mooy suñu <coughs> mooy xadiis mu ne xaddatanaa nettali nañu ali ibn abdillah mu ne ki ñu nettali mooy ali ibn abdillah mooy hmm? ibn al-madini qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu sufyaan mooy ah, ah, ibn uyayna qaala xaddatanaa muusa ibn uqba mu ne ki leen nettali mooy al imaamu muusa ibn uqba ah ah Muusaa ibn Uqba menn imaamu wa min a'immati al-Maghazi bokk ci sëriñu ah, bu kilifa yi ilmul ilmul Maghazi wax nañ la moom min rijaal as-sahihayn ah, qad rawaa lahu al-imaam al-Bukhari wa al-imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhima mu ne kon al Sufyaan mu ne haddasanaa nettali nañu Muusaa ibn Uqba muy Muusaa ibn Uqba qaala mu ne sami'tu Saalim xam nga imaam Maalik day jële ci moom Muusaa ibn Uqba gisoon nañ sànn leen fan yi hmm, mu ne sami'tu <coughs> dégg naa Saalim ibn Abdillahi Saalim di doomi Abdallah ibn Umar mu ne sami'tu ibn Umar Saalim ne dégg naa sama baay di doomi Umar ibn al-Khattab ya Abdallah radiyallahu anhuma hmm? al imaam al Buxaari mel ni dana la tegal ma nii mu ne wa haddathana Abdullah ibn Maslama mooy benn càllalaa ngoog téel loolu bu mooy comme li ñu naan xaa aywa maa ngi al intiqaal min sanadin ila sanad beneen càllale laay jaar xaaral maa ngi dikk ñëwaguma mu ne wa haddathana nettali nañu Abdullah ibn Maslama mu ne Abdullah ibn Maslama moom moo ma nettali mooy ibn Qanab al-Qanabi muy sëriñam boobu yëddi al imaam al-Qanabi mu an an mu jële ci imaamu daaril hijrati imaamu malik imaamu malik men an muusa ibn uqba liñ la doon wax ngoog imaam malik day jële ci imaam muusa ibn uqba an muusa ibn uqba mu jële moom imaam malik ci ibn uqba an saalim mooy même càllale bi mais fee te sufyaan la jaar moom mu jële ci muusa ibn uqba moom mu jële ci saalim fii ci imaamu Malik mu jële ci Muusaa ibn Uqba mu jële ci Saalim ibn Abdillahi di doomi Abdullah ibn Umar mu ne annahu ko dëgg-dëgg moom sami'a abaahu Saalim ibn Abdullah radiyallahu anhuma mu ni dégg naa sama baay de di ibn Umar yaquulu mu naan maa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam illaa min indil masjidi yaani masjida Dil Hulayfa moom mu ne dégg naa sama bàyyi man Saalim mu naan maa ahalla rasulullah mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam deful ihlaal léegi xam nañ terme ihlaal li may tekki moo tax léegi jaratul ñu naan ihlaal mooy lii comme que wax nañ ko waxati ko buñ nee ihlaal rek foog naa bokk na ci terminologie yi nga xam ne léegi xam nañ ko di sant buur yàlla kon ah walillahi alhamdu wal minna mi nga xamante ni àllamanaa maalam nakun naalam moom ni ñu xamal li nga xamante ne newuñu woon di ko xam xaajuñu woon koy xam lawla rabbul alamin subhanahu wa taala kon mu ne <clears throat> maa ahal la yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam deful ihlaal benn yoon illa min indil masjid lurul fa ca jàkka ja yaani mu ne nag jàkka jooju mu ngi ci jublu pa Medina de bu kenn dégg naan xam naa jàkkaam ji masjid moom bu ñu ko joxee foofu Medina déedéet fii masjid bi ñuy wax mooy fi mu ne fi mu defee ilaal mooy yaan nii waaw ngir aji njortu njortu beneen jàkk wala Medina déedéet mu ne yaan nii bi mu ci jublu nag mooy masjida Zul Xulayfa mooy masjid jàkk ji nga xam ne moo nekk ca bërëb boobu di Zul Xulayfa gis nga kon première waxangoo ko muy riwaay buñ jëlee ci Mawlaana Ibn Umar mu ne yonent bi alayhi salaam min indil masjid fa ca jàkk ja ba mu jullee ba pare foofu la ilaal hmm? voilà te loolu euh, ah, xadiis bii nii hmm, ñoom euh, imaamu muslim it daal na koy solo mu jaar ci yoonu Muusaa ibn Uqbaan Saalim mu jaar ci Saalim hmm. na ko noonu ak Naafi ak Hamza ibn Abdullah ibn Umar ñoom ñépp ñu jële ko ci seen baay di Saalim ak Naafi ak Hamza mooy dañ naan Naafi ak Saalim Naafi mawla ibn Umar Saalim ak Hamza ñoom ñaar doomi abdallah ibn omar lañu ñoom ñépp ñu jële ci seen ci seen sang di mawlaana ibn omar mu wax loolu hmm? léegi kon mu ngi noonu am na beneen xadis boo xamante ne nii eh, ba léegi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamul buxaari ak imaamul muslim daal di soloowe mooy bi mawlaana ibn omar naan Euh, Salim moom moo ñoo ko nettali mu ne Mawlaana ibn Umar même càllalay la Maalik an Muusaa ibn Uqba an Salim eh, mu ne Mawlaana moom mu jële ci baayam mu ne da doon wax naan baydaa'ukum haadihi allati takribuuna ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiihaa maa ahalla rasuulullahi eh, sallallahu alayhi wa sallam illaa min indil masjidi hmm? mu ne Mawlana Ibn Umar da wax ne baydaa'ukum haadihi allati takdhibuun seen baydaa gi mooy baydaa bii nag moom laa la waxoon ne baydaa <laughs> baydaa ci sa jataay bi weesu maa ngi wax am na ñaari mbir yu mën a tekki mooy ni bërëb boobu nga xam ne bu ñu xam la ma wax ko léegi nekk boo génnee booy di wane ni fii mooy Dul fa ci kaw te mu amoon ay màndarga ñaari mandarga yu ñu fa tegoon ñaari signes ñu koy wane signaux yu koy wane loolu noonu dañ koy tudde baydaa mais baydaa it day tekki suuf léegi nag Mawlana Ibn Umar nag moom baydaa bii muy wax mooy biñ la wax sànq bi ci kaw noonu da wax ne parce que comme niñ koy gisee dafa am ci euh, saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne comme ñoom Seydina Anas nañ ko gis ah dañ doon wax ne yonent bi alayhi salaam moom fi mu fi mu ihlaale mooy ci baydaa waaw foofu dafa war war waayam xatta stawat alal baydaa i ba ni nga xam ne ci lay naan coow wooral ba nekk ci al baydaa après mu def ihlal jublu penku oh, kii kii kii qibla Mawlana Nu'man nag moom da doon weddi affaire boobu <coughs> mooy moom li mu doon weddi mooy nga ne ca kaw baydaa ba fa la tàmbalee ihlal moom loolu la gëmul parce que moom ci boppam nee na man naka laay nekk fii fekk mbir mi yonent bi alayhi salaam indaale fii ñu ne ma du fii ñu naan ma kële la <laughs> moo tax mu doon wax ne baydaa ukum haadihi seen baydaa bii mooy bi am alam yi ñaari màndarga yooyu haadihi bii ngeen xam ne allati bi nga xam ne takk takzibuuna ala rasulillah ci ngeen di waxe li wuteeg réalité bi waaw parce que euh, waxu leen ne yéen li ngeen wax du dëgg mais da leen a bëgg a wax ne li ngeen wax mooy ñoom ku nekk la nga xam nga wax la nga gis nga wax mais moom da leen a bëgg a wax ne yéen ñu ne baydaa la la kiiwee mais du baydaa waaw mooy affaire bi moom neew moom bañul ne baydaa kii na fa de ihram na fa def na fa ihlaal mais daf ko faa tàmbalewul ci jàkka ji la tàmbalee ñële nag ñoom fi ñu ko dégg lañ wax fii la ñu dégg daal mu wax kon nag ñun loolu lañ mën a wax ki ne baydaa bii daal dégg nañ fi yonent bi alayhi salaam muy ihlal waaw mawlaanam noomaan nag neen mukk ne ne moom defoon na ko avant voilà moom loolu la moo loolu la naan takdibuuna baydaa ukum <coughs> hadihi takk takdibuuna waaw mooy ndax li ñu naan xam nga pour ñu ne fii nag waxul ne gaa yi waxuñu dëgg xam nga wax wax lu du dëgg pour nit nit ku dugg sax mën naa wax lu wuteeg ndax en fait loolu mooy lan takzib buñ nee waa ji wala gaayee wala yéen ñii yow miy takzib mooy ne day tekki ñaari mbir am na ñaari mbir yu mën a nekk mooy en tout cas waa li mu wax wuute na ak réalité bi mooy man bu ma waxee benn mbir boo xam ne biñ ñëwee xool ko dans le réel dafa wuuteeg li xew bu boobaa man ak léegi nag mu des mu des yéene bi parce que wax lu wuteeg li xew kese taxul mu nekk bàkkaar ma ne ma luy loolu ma ne la waaw xam nga nit mën na taxaw mu gis njonnoox muy mirage di dox ci tali bi wala ci yoon gis fu sori mu seen fële mu mel ni ndox lay seen kasaraabin biqi'a yaxsabuhu zam'aanu maa'a loolu alxuraan di wax kooku nga xam ne mooy wax ji dafa maram seen njoom li fële seen mirage bi foog ne ndox la ne i man de lëli seen ndox la lëli ma seen ndox la kooku noonu xam nga li mu wax buñ demee moo tax mu ne xatta idaa ma jaatu bu ko dikkale lam yajidu shay'an mu fa trouvé dara mu xam ne mbir mi kon lam foogoon ne ndox la du ndox pour xam nga xam bi mu wax wuute na ak réalité parce que bañ ko vérifié mu ne mbir ma ndox la ba mu demee ne xaaral ma xool mu ngi tolloog guy gële guy gële garab gële mu ñëw ba ci garab gi gisuma ndox kon moom bi ko bi mu ko bi mu ko vérifié gis na xam na ne ah lii de wuute na ak kon man li ma waxoon kooku mooy mën nañ ci étymologie arabe dañ naan waa ji yëkkati mais. ndax la mooy li mu wax wuute na ak réalité bi ni mu demee mais leen loolu nag taxul waa ji lool nit ku du ci am bàkkaar parce que yéenewul wax lu amut ki nga xam ne nag mooy am bàkkaar mooy ki nga xam ne moom moom dafa yéene expliquer waaw moom xat nawal kadiba moom xat nawaa li nga xamante ni mooy al kadib mooy nit koo xam ne moom contrairement ak kële moom moom moom li muy wax xam na ne lii demewul lii ba pare quand même bu koy wax par exemple nit koo xam ne dafa ñëw ñu ne ko mais sawaay yow mas nga am bac mu ne waaw bac mais ma doon promo sama sama kii centre ba ma centre d'examen ba j'étais le major maa fa jëloon p moom de toute façon nit ko bu dee def na ba xam na bu dee deful bac xam na ñu vérifier mais turuwaa ji amul benn ci archive yi bu mu ne ñu laaj ay mbokkam ñu ku la wax lool mais diw moo na bac d'ailleurs majeur la woon mu diw de bu mu defee bac ah, man di xaw ma ko man mii di magam yaroog moom masuma koo xam nga ne moo attends xam naa sawaay mii moom nga dem ci baay ji mu ne la diw man mu ne la nga ne ko sa doom ji diw nee na def na bac ta major la woon baay ji ne man loolu ci kay defut ba ndax kii goneem yëpp ci tool yi la ne woon waaw man na doon dimbali ci tool yi bi mu commencé xam ñëw fu école nekk rek moom bi mu commencé ñëw fu école nekk loolu loolu mooy mooy kii mooy bi bi nga xam ne ci la am 30 te bi ñëwee maa ko jàngal métier mu nekk ci métier mu leer ne kon waa ji expliquer léegi nag moom day bàkkaar kooku yéene moo wax loolu na li muy wax amut mu wax ko léegi nag mawlaanam noomar nag waxul ne fii nit ñi dañuy wax dañoo tay di wax loo xam ne amut tii sujet bu yonent bi sallallahu alayhi wa moom dafa bëgg a wax ne ilaal bi ngeen defewu ko lu dul ci bay daal loolu dafa wuteeg li am ndax man moom mawlaana Ibn Umar yonent bi alayhi salaatu salaam ilaal na fi nga xamante ni mooy ca jàkk ja te loolu moom man dama koo gis waaw kon loolu mooy réalité loolu la ciy wax mais wax nañ la ku wax li nga xam kenn ma la ngaañ waaw man bu ma ñëwee ma taxaw nii ma taxaw ma génn sama kër taxaw benn waaye ñëw ne ma mais yow amul oto bu rouge bu la jàll bu romb fii ma ne ko noonu benn oto bu rouge jaaru fi mu dem laaj beneen waay waaye dina ko si si am na beneen oto bu euh, si am na oto bu rouge fi jaar loolu man tekkiwul ne man damaa waxul lu dëgg ndax man heure bi ma génn heure bi ma génn gisuma fi ba waa ji di ma fekk gisuma fi oto bu rouge bi ma laajee ma ne ko man gisuma fi oto bu rouge bu fi jàll benn oto bu rouge jàllu fi kële nag moom moo ma fi jiitoon moom mu ne am na bu fi jaar voilà mooy boobu waxuma dëgg mooy bu ñu xoolee ci li ma wax wuute naa te li mu dem mooy am na bu fi jaar mais man loolu bi ma koy wax xam naa li tax ma koy wax parce que man gisuma ko te ku wax li nga xam kenn du ma bu boobaa kenn du ma ne yow nag def nga bàkkaaru wax lu amul ay wa déedéet kon loolu lay wax fii baydaa ukum haalihi seen baydaa ji ngeen xamante ni nii takdibuna ci ngeen di waxe lu amul ala rasulillahi di wax lu wute ak li nga xam ne mooy réalité bi waaw ba pare bi mu waxee loolu moom mawlaana ibn Umar mu ne maa ahalla rasulullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deful ihlaal deful ihlaal illa min indil masjidi lool fa ca jàkkaam ja ci jàkkaay dul fulay fa waaw lii nag kon mooy première partie baa ngi bi nga xam ne xadiisu Mawlaana Ibn Umar yu wane ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fan la defe ihlaal ci jàkka ji ci dul xulay fa ba mu jullee ba pare waaye euh, moom ci boppam Mawlaana Ibn Umar jëlee nañ ci moom lu contraire wax ji waaw loo xam ne may gi biti ci biti la contraire ci biti la contraire mooy moo tax li ma la doon wax sànq ci début bi ne la ñii dañ ne ca jàkka ja la ñii ne ca buntu jàkka ja la hein ñii ne ca ba mu yéegee ci sarafal bayda wax naa la nag ne yooyu yëpp dara contradiction amu ci contradiction insha allahu taala comme ni ñu koy gise waaye ci biti nii mawlaana ibn Umar pour wax la beneen wax bi hmm? pour wax la beneen wax bi mooy moom ci boppam solo nañ ci moom comme ni mu newee ci Sahihayni comme ni mu newee ci yoonu imaamu Maalik ci Sa'id al-Maqburi an Ubaydillah ibn Jurayj an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma moom mu ne mawlaanam noomar ci boppam moo ne wa amma al ihlaalu fa inni lam ara rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatu waaw mawlaanam ci boppam jëli nañ mu ne kantaa ihlaal mooy yëkkati yi ngay yëkkati sa kàddu ci kaw wax li nga yéene man bi gisuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ibn Umar def ko lu dul ba nga xamante ne ci la war géléemam bu leen ko ëndilee euh, naagaam mu war ko géléem ba mu waroon ba toog ci hmm? ca la commencé def ihlal nga ne eh mais bee dana woon ci jàkka ji ndax bu dee ci biir jàkka ji fi muy jullee moom mooy ci biir jàkka ji mais nag foofu bu la nee biir jàkka ji waxu la ne daa toog fa muy jullee wala daa dana la rek fa jàkka ja waaw mooy riwaay yi ñu ci sànq wax bu njëkk bi ne fa jàkka ja waxu la fa mu jullee la toog def ko walla ba mu sëlmalee waxu la lool de ki daa sëlmal fa mu toog di def ay baaqiyaatu saalihaat fa la ko waxee waxu la lool dana rek ci jàkka ji fii mu ne man gisuma ko mu ihlaal lu dul bi nga xam ne ci la war war waayam hmm? léegi loolu benn affaire la hmm? mu am beneen mu am beneen wax euh, boo xamante ne nii euh, Seydina Anas boo xam ne day jàppale wax bii nga xam ne mooy beneen wax deuxième wax bu jële ci Seydina wa Mawlana Ibn Umar mu ne moom ba léegi al imaam al al-Hafiz Ibn Kathir wa axrajaahu fi as min riwaayati Ibn Wahb an yunusa an zuhriyi an salim an abihi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yarkabu raahilatahu bi dhil hulayfa thumma yuhillu hiina tastawi bihi qaa'iman mu ne euh, lu ma wax sànq Anas noo Seydina Abdallah ibn Umar mu ne mu ne mu ne euh, Euh, wala wala wala wala nañ nañ jël bu mawlaanam noomar bi ba pare voilà après dina ñëw ci bu Seydina Anas biñ la wax voilà parce que dañu anoo Seydina Anas après ñu wax xadiis bi nga xam ne mawlaanam noomar mu ne xadiis bi ñu wax sànq ne moom fa wa amma al ihlaalu fa inni lam ara rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuhillu hatta tanba'itha bihi raahilatuhu ah boobu mu ne xadiis boobu nag wa axrajaahu wax nañ la mu ngi yi saxiixayn mu ne soloowaat nañ ko ba léegi mooy waa al imaamaani al imaam al buxaari ak imaam muslim rahmatullah alayhima min riwaayati ibn wahb mu jaar ci abdallah ibn wahb an yunus mu jële ci yunus ibn yazid an zuhri mu jële ci al imaam imaam muhammad ibn shihab az-zuhri an salim muy mawla muy doomu ibn umar an abiihi mu jële ci baayam mu ne anna rasulallahi kene yonent bi alayhi salaam kaana nekkoon na yarkabu raahilatahu da doon war war waayam bi dil xulayfati ci dul xulayfa summa ginnaaw gi yu hillu mu door a def ihlaal xiina kañ am nga fii dane bu waree ci war waayam ci dul xulayfa summa ginnaaw ba mu waree yu hillu ca lay defe ihlaal yëkkati baatam ca kaw labbayka allahumma bi hajjin wa umra wala labbayka allahumma bi hajj loolu ñëwaguñ ci contenu lan la doon wax ah ah xiina keroog ba nga xam ne kañ na doon def lool tastawi bihi qaa'ima bu yéegee ba coow wooral ci kaw giléem gi ah giléem gi coow wooral mu toog toog ci toog boo xam ne bu leer la ah mu ne hmm? eh, léegi léegi nañ ñëw ci xadiis yi naa anas bi bi nga xam ne moom lañ doon wax nga xam ne ku mel ni al imaam al buxaari rahmatullahi alayhi waaye naka noonu al imaamu muslim daal nañ koy solo muttafaqun alayhi buñ la waxee ñaar ñooñ nag doy na sinon waa asxaabu sunani dañuy soroo yi ñu la fi wax ak ñoom al imaamu ahmad hmm? wala lenn ci ñoom kon <coughs> xadiis saydna anas bi mu jaar ci saydna muhammad ibnul munkadir mu ne an anas ibn malik annahu qaal te xadis bi gisoon nañu ko gisoon nañ ko gisati ko gisati ko mu ne salla nabiyu bi wane ba léegi ke ne yonent mi bi muy ihlaal dafa war ba pare ah mu ne salla nabiyu yonente bi alayhi salaatu wasallam da julli na sallallahu alayhi wa sallam bin nabi bil madinati arba'an dafa julli Medina ñeenti rakka mooy tisbaar wa bi Dul Hulayfati rak'atayni te Dul Hulayfa mu julli fa ñaari rakka summa ginnaaw gi baata mu fanaan fa hatta ba nga xamante ne nii asbaha la xëy bi Dul Hulayfati te Dul Hulayfa loolu nag bum la wor ka nga jàpp ne dafa xëy rek julli fajar rek daal di def lii déedéet julli na fa tisbaar comme moom ni mu ko leeralaate Seydina mi nga xam ne mooy Seydina Anas ak Seydina Mawlana Ibn Umar ak Ibn Abbas mu ne fa lamma rakiba ba mu waree mooy ginnaaw julli tisbaar ba raahilatahu warwaayam wastawat bihi ahalla te mu jub ci xocc toog ci ba jub ci xocc ahalla ci la defe ihlaal kon bii gis nga Seydina Anas bii daf cee dëppoo kan Seydina Mawlaana nu Omar ci beneen wax bi nga xam ne moom lañ jële ci moom que ne dafa ba mu nekkee ci kaw war waayam ci la door a def ihlaal ah waaye na ko noonu bon imaam al Buxaari solo waal na ko ak imaam Muslim solo waat nañ boo xam ne ci Saalih ibn Kaysaan dajaar an naafi'in an ibni umar radiyallahu anhuma mu ne ahalla nabiyu sallallahu alayhi bi raahilatuhu qaa'ima mu ne yonent bi gis nga bii daa niroog bële yonent bi alayhi salaatu de ahalla def na ihlaal hiina ba nga xamante ni stawat bi raahilatuhu qaa'ima ba mu yoree ñi nekk ci kaw hmm, war waayam daal di ciy jub toog ci ca la door a defee ihlaal ah, kon gis nga loolu ah beneen boo xam ne al imaamu al imaamu muslim waaye naka noonu eh, naka noonu al imaamu al imaamu al buxaari rahmatullah alayhi daal na koy solo mu ne muy ba léegi mawlaana ibn Umar mu ne kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa wada'a rijlahu fil gharzi wanba'athat bihi raahilatuhu qaa'ima ahalla min dhil hulayfa mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de nekkoon na bu ma a teg tànkam ci étrier bi waaw mooy booy war fas wala euh, géléem wala yooyu mooy fi ngay dugal sa tànk ngir fi ngir yéeg fi ngay teg sa tànk ci kii bi rek yéeg ah foofu loolu mooy l'étrier poser son pied sur l'étrier mooy alxaraz ah wan baata bihi bu ko masoon a teg wan baatat bihi raahilatu mu yéeg ci géléem gi ba géléem gi commencé mel lu commencé di dox ah mu ne ahalla min Dhil fa ci lay daal di defe ihlaal foofule ci Dhil ca Dhil Hulayfa kon gis nga kon gis nga ah kon nag mu ngi noonu te sànq waxoon nañ la xadiis biñ la waxoon baabul ihlaali ah inda masjidi Dhil fa ah loolu it waxoon nañ la ko foofale ca bunt boobu am na xadiis boo xam ne eh, Seydina wa Mawlana ibn Umar Naafi' da doon nettali li nga xam ne mooy jëfam mu ne fa ida stawat thumma ba fa ida stawat bi istaqbala al qiblata qaa'ima mooy biñ la doon wax sànk ne la dañoo war a jublu penku non manaan penku xibla oh parce que du penku ko xibla la ñuy wax ah <laughs> mooy mu ne mawlaanam noomar radiyallahu anhu moom bu ma a julli julli tisbaar foofu la ca Dul Xulayfa da doon dëggal ñu daal koy waajalal war waayam bu ci yéegee ba nekk ci coow waral nag mu jublu li nga xam ne mooy xibla summa ginnaaw gi yulabbi xatta yabluga al xarama mu daal di commencer di talbiya ak yooyu ba ni ngay àggee ca xaram ba après mu arrêté kon loolu gis nga ci kaw giléem gila la ah, ba pare mu ne woon wa zaama anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa'ala dhalik mu ne bi alayhi salaatu wa salaam def na ta'ala anhu wa ardaa hmm. kon xadiis yi dañ cee bari lool yoo xam ne al imaam al xaafiz ibnu kathir daal dina ci indi yu bari yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen hmm? léegi léegi nag nañ ñëw nañ ñëw ci beneen xadiis xam nga ba gis nañ ñaar benn bu ne fa jàkka ja indal masjidi hein maa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam illa min indil masjidi kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de deful ihlal lu dul fa ca jàkka ja Zul Xulayfa yaani masjida Zul Xulayfa gis nañ boo xam ne fii dana ci kaw géléem gi la léegi mu des beneen biñ la waxoon te loolu mooy riwaay yi nga xam ne moom lañ jële ci Mawlaana Ibnu Abbaas te xadiis boobu moom dañ koo gis gisati ko gisati ko gisati ko muy xadiisu al imaamul Buxaari moom moo ko solo imaam Muslim nag solowu ko ah léegi léegi euh, lé euh, Mawlaana euh, mooy xadiis bu siiw bi rek ah bi muy naan xaddasanaa Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami qaala xaddasanaa Fudayl ibn Sulaymaan qaala xaddasanaa Muusaa ibn Uqba an Kurayb an ibn Abbaasin radiyallahu anil jamii mu ne haddathana mu ne nettaleeñu imaamul Buxaari jële ko ci Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami qaala mu ne haddathana Fudayl ibn Sulaymaan mu jële ci Fudayl di doomi Sulaymaan qaala mu ne haddathana nettali nañu Muusaa ibn Uqba di al-imaam ibn Uqba Muusaa ibn Uqba mu ne qaala mu ne haddathanii nettali na ma Kuraybun Kurayb mawlaa ibn Abbaas an Abdillah ibn Abbaas mu jële ci sangam di mawlaa ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne mooy bi muy wax ne yonente mi alayhi salaam intalaqa an-nabiyyu min al-madinati ba'dama tarajjala waddahana wa labisa izaarahu wa ridaahu gisoon nañ ko ca début bu muy génn nan la génne mun naan yonente mi alayhi salaam dafa dafa jóge Medina ginnaaw bi nga xam ne ci la waajal boppam defar ko diw ko sol yi lambaayu suuf ak lambaayu kaw moom ak saxaabaam yi léegi bi muy dem di dem di dem di wax après mu ne fa asbaxa ah luy ko wax mu ne fa asbaxa bi Dul Xulayfa rakiba raxilatu xatta stawaa ala albaydaa'i ahalla huwa wa ashaabuhu wa qallada bunna wa daalika li xamsin baqiina min Dil Qa'da ah loolu mooy foofu mu ne kon fa asbaxa yonent mi alayhi salaam ba mu demee Dul Xulayfa fanaan fa ba ca suba ga fa xëyee wax nañ la nag mooy après tisbaar la la mooy lii du lu ñu joyal que ne ci suba ga mooy ba mu jullee suba déedéet ah rakiba raahilata ci la ware war waayam hatta stawa ba ni nga xam ne ci lay juboo nekk alal baydaa ci kaw baydaa muy foofale baydaa bi ñu xam ah ahalla fa la defee ihlaal huwa moom wa ashaabuhu ak saxaabaami radiyallahu anhum hmm? kon lii nga gis ne kon bii dane lan ca albaydaa la ca albayda kon loolu la de te loolu noonu moom lañ gisoon ci xadiis bi ñu gisoon muy xadiisu al imaamu muslim te sëriñam it solo woon ko muy ah eh, al imaam non laa bëgg a wax taalibeem al imaamu eh, non sëriñam si al Ahmad al imaamu Ahmad hmm? te waa asxaabu sunan al arbaa daal nañ koy solo kon ñoom al imaamu Ahmad moo ko solo. imaam al Buxaari moo ci génn moom moo ko solowul al imaam kon Ahmad seen sëriñ moo ko solo ak imaamu Muslim di taalibeem ak ñoom imaam Abu Daawud di taalibeem imaam an-Nasaa'i imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibnu bi nga xamante ne nii mu ngi yoonu Shu'ba Qataada ki ma nettali mooy Qataada ibn Di'ama qaala mu ne sami'tu Aba Hassan mu ne dégg naa Aba Hassan kii yàgg na mooy xadis boobu rek siiw na al-A'raj al-Ajrada wa huwa Muslim ibn Abdillah al mooy noonu la tuddoon Aba Hassan moo doon dàkkantal al mooy li nga xamante ne nii moom mooy kunya mooy dañ ko doon eh, Abu Hassan mooy kunya bi al nag mooy laqab bi al-Ajrad wa huwa te moom turam dëgg nag mooy Muslim ibn Abdillah al wala al an ibni abbas mu jële ci mawlaana ibn abbas annahu qaala mu ne salla rasulullahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli na az-zuhra gis nga moo tax sànq ma riwaaya bi mu waxoon ne fa lamma asbaha boobu ma ne la woon bul jàpp ne mooy lim ci jublu mooy ba ba mu xëyee dafa julli suba rek daat fa asbaha bi Dul Xulayfa rakiba raahilata ba mu jullee suba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñëw rek war war waayam daal di ihlaal déedéet gis nga riwaaya bii leeral na ko ah salla rasulullahi mu ne kon ba nga xam ne loolu la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane moom mawlaana ibn Abbaas dane salla julli na rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam az-zuhra li nga xam ne mooy tisbaar bi Dul Xulayfa ca Dul Xulayfa summa daa bi badanatihi moom lañ gisoon ci bi ñuy gis ishaar ak taqlid ak yooyu fa ashara mu daal di def ishaar bi mooy nàccal safhata sanaamihi ci benn wàllu boos bi al ayman ba féeteeg ndejoor wasalat dama mu daal di nooy mu fomp deret ji an haa waqalladaha naa lay ni mu takkal ko ci baat bi naa lay ni ñaari carax summa ginnaaw gi daa bi raahilati fii nag moo ñu ci gën a intéressé summa ginnaaw gi daa mu laaj bi raahilati yii ne nañ ko indil war waayam fa lamma stawat bihi ala al baydaa bam ci waree ba war wi nekk ci fa nga xam ne mooy al baydaa ak bayda mooy foo ahalla bil xajji ci la defe ihlaal ne labbayka allahumma xajjan ne buur yàlla labbayka maa ngi lay wuyu waay waaye pare naa ngir wuyu la borom bi du wommatu ci say ndigal ba nga xam ne moom nga digaloon sa sa jaam ba sa xaliil ba di mawlaana ki nga xam ne mooy abuna ibrahim alayhi salaatu wassalaam wuyu naa la ca wooteem boobu wa addin fi nnaasi ha bil xajji yaatuuka rijaala wala kulli daamirin ñu ñëw min kulli fajjin amiq nga ne labbayka allahumma labbayk labbayka hajjan buur yàlla wuyu naa la ca woote boobale nga ne ko won yaa ko waxoon mu woote man maa ngi lay wuyu hein bil hajji mooy hajjan ak aj voilà kon gis nga fii dana ci baydaa bi comme bële hmm, kon kon nag mbir maa ngi noonale mbir maa ngi noonale léegi kon euh, mu des nag comme que nag euh, ci gàttal ci gàttal hein hein